mu jot li kàddu yi nga xamante ne moo bàyyi koo gi seen xat yi jëm ci liggéey bi nga xamante ne moom lañ def ci jumaa ji dalal kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ak ñun diiru weeru koor yi lépp rek jëm ci dolli ci lu jëm ci suñu wàllu diine ak lu jëm ci suñu wàllu àdduna ni ñu ko baaxoo defee rek jëmm ji nga xamante ne moom lañu dalal ci jotaay bi muy sëriñ Saaliwu Silla bala ñu ko jox kàddu gi xamaa ne dañuy tënk aslëf rek ci ay jaar-jaaram ci lii nga xamante ne moo tax ñu jaral ko fii jataay bi tey muy lu jëm ci wàllu jàng ak jàngale ak tasaare diine Serigne Saliou Sylla bi ku ñu baree baree xam ci biir kër Serigne Saliou Mbacké mi ngi jànge alxuraanul karim ci dëkk bu ñuy wax Buye Njaw ci ku ñuy wax sëriñ Balla Jaxate mooy ki nga xamante ne moo ko jàngal alxuraanul karim ginnaaw bu ñu jàngee alxuraanul karim ba noppi mu dem dëkk bu ñuy wax Kër Mañaaw Silla ci boroom xam-xam bu ràññeeku bu ñuy wax sëriñ Muudu Jobbe Silla mu tàmbuli fa njàngum xam-xamam ginnaaw ba nag la fa jógee ñëw ci Serigne Saliou ci la jaare ci boroom xam-xam yu bari yu ràññeeku yoo xam ñu baree bari jaar nañu ci seeni loxo ñu mën a tudd ci ñooñu rek Serigne As Jaxate di ku ñu baree bari xam tudd ci rek Serigne Cheikh Sey muy imaam Daaru Xuddoos tudd ci Serigne Boussa Ilimaan te di tudd ci Serigne Jiiri Abdul Ahad ak sëriñ muuru Matar bu sëriñ Abibu ak sëriñ Abibu Mbàkke ci boppam ñii ñëpp di ay borom yi xam-xam yoo xamante ne kenn ku nekk ci ñoom jaar na ci say loxo tànq fa aslëf ci wàllu xam-xam lépp nag mu def ko ci ndigalul ki nga xamante ne moo nekkoon léppam di sëriñ Saliou Mbàkke ginnaaw bi mu jàngee xam-xam ba noppi nag ci la dellusiwaat ba tey ci daara ji rek lépp rek jëm ci liggéeyal sëriñ bi ci la ko sëriñ bi jaarloo ci béréb yu baree bari lu mel ne njurul jaar na fa ñaar yoon fépp béréb yooyu nag fépp fu mu fa jaar la nga xamante ne moom la fa doon def mooy jàngale ak saytu daara ja fu mel ne njurul jabal nañ ko fa ñaar yoon fu mel ne goot tamit yabal ko fa yoon fu mel ne xabbaan jaar na fa fu mel ne lagan tamit jaar na ko loolu lépp di ay béréb yoo xamante ne ci ndigalu Serigne Saliou la fa nekkoon boole fa di jàngale ak di saytuwaale daara ja naka noonu tamit nekkoon na jëmm joo xam ne Serigne Saliou wóolu na ko ci wàllu diine ndax béréb yu bare bare yoo xamante ne dañ fa daan jiite ci wàllu jàkka yee moom mii bokk na ci ñi nga xamante ne daan na leen tànn dina ñëbal ci béréb yooyu mu nekkoon koo xamante ne daana jiite korite ak tabaski ci kër Sëriñ Tuubaa gi nga xamante ne moo nekk Pikine naka noonu tamit jàkkay Sëriñ nga xamante ne moo nekk Jannatul Ma'wa moom mii moo nekkoon imam yi ginnaaw bi la ko sëriñ yebal ci fu ñu wax Tuubaa Njaareem mu fay jiite kon bu may tënk ci gàttal rek kooku mooy ki nga xamante ne moo fas yee seq ak ñun jataay bii tey bi muy ñëw nag mu ànd ak ñoo xam ne ñu ràññiku lañ ci kër sëñ Saaliwu ku mel ne sëñ Saal sëñ Fallou Seck ak ku mel ne sëñ Saaliwu sëñ Saaliwu Guèye ak ku mel ne sëñ Saaliwu Jang ñoom ñooñu mooy ñi nga xamante ne ñoom la àndal ñuy ay jëmm yoo xamante ne ñuy ràññiku lañ biir kër sëñ Saaliwu Mbàkke li nga xam ne nag moom la fas yéenee waxtaan ak ñun tey jii nii mooy mashahidu yawmil yawmil xiyaama mooy bis penc ana lan moo fay xew loolu nag yaakaar naa ne képp ku jullit te mu leer na ne mënoo cee mucc war nga koo xam waajal ko njëkk loolee di ñëw loolu nag tey jii moom lañu ñu fas yéenee kon yaakaar naa ne kenn ku nekk war nga koo bàyyi xel te dégg ko ak xel bala ñu koy jox kàddu gi ñu fàttali rek ne insha allah lii muy waxtaane képp koo xamante ne am nga laaj bu ci aju boo ko bindee bu waxtaan wi jeexee bu ñu ko temps bi bu fekkente ne tamit waxtu wi may nañu ko bala ñoo yëkkati jotaay bi gis na tontu laaj yi nga xamante ne moo aju ci wàllu fiqh te ay mbokk andi ko fi doon ko leerlu ñu fàttali mbooloo mi tamit ne ginnaaw jataay yi yëpp te njàlbeen waxoon nañ ne ci ndigalul sëñ Cheikh Khady mi nga xamante ne moo fi toog jataayu borom daal moo tey ci na tey moom ci boppam waxoon na ne insha allah dana am kum fi yabal xam naa ne bu fekkente ne ñëw na kaddu yi nga xamante ne sëñ Cheikh wax na ne nan ko ko jot li bu fekkente ne kooku agsi na insha allah gis na ko jox mu jot li kaddu yooyu buñ ko yàlla mayee insha allah kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kaddu gi Serigne Saliou Sylla ci tomb bu am solo bii nga xamante ni insha allah moom la ñu fas yéenee dikkee ñu ñaan yàlla defal ko tawfiq te defal ñu ko wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh billahi min ashaytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh kon bokki taalibe yi ma fekk fii bokki jullit yi di njëkk wax nag boroom dëkk bi di sëriñ Cheikh Khady yal na ko suñu boroom gën a yàggal te boole ci ak wér ñoo ngi koy nuyu ko siyaar te ko ndokkeel lu baree bari noo ngi jëlit nuyoo boobu di ko jox ñi mu jaboote ñépp ci biir daaru ñu di ko ñaan nag nuyoo bu sell boobu mu jottelul na ko kilifa bu baax gi jaboote yoonu murit di Cheikh Sidi El Mokhtar ñu di ko ñaanal mu yàgg fi ànd ko wér di leen wax ni woo ngeen nu wuy si te loolu lanu sun borom subhaanahu wa taala sant ndax moo wax ni yaa ayyuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli isa daakum lima yuhyikum kon ku la woo ci lu baax wuy si woo sëriñ bi wax na léegi mawdu bi ñu bëgg wax di jëm ci muy masaahidu yowmal xiyaama foofu nag mëneesuta tëb tëb dal fi ndax sunu boroom dafa wax ni xalaqal mawta wal xayaata lu yéeme la nag ndax dafay mel ni bu doon xalaatu kese rek dañ naan dund jëkk dee soog caa topp waaye bu jëkkee tudd dee day wane ne lu mën la ñàkk la kon moom dund googi nag ni ko Cheikh Ahmadou Bamba di waxe ni waxlam bi anna waqta saxsin min axas asiya ji fa askilanhu bil axas ku sa waxtu mooy li gën a seer ci li nga am yàlla na suñu borom dimbale ba suñu waxtu man koo jëme ca la nu war tey la gën ci nun dundug doomu aadama mayees na ko déggee ci wa ma bikum min ni'matin fa min allah xéewal la bu nu suñu borom may waaye nag ñu jëkk ñi ak fii ñu toll séenu naa ak liy ñëw ci kanam ñëpp xam-xam ci wàllu dund mënuñ ci cee xam lu dul ni suñ borom mi bind dund daal moo bind dee ndax amul at yoo xam ne dana ca toll mu soog a agsi amul jamono joo xam ne moom lay dikk waaye nag war na ci ab jullit mu gëm ni suñ borom moo ko bind bi mu ko bindee ba noppi moo ko dundal moo koy wërsëgal moo koy rey moo koy dekkal dëgg la nag ñi mel ni man ñépp seen yitte dañu koy yemale ci dund gi leen sunu borom may ci àdduna te dund googu nag barab yu bare bari suñ borom misaal na ko ci laxwun wa laxibun waaye dund ga ca kanam nag sunu borom misaal na ko ci wa inna daara laaxirata laxiyal xayawaan mooy dëgg-dëgg ak dund kon yett yëf danaa ci jaar soog a agsi ci ni ko ñépp mën a déggee bi ci jëkk maa ngi koy tàmbale ci tawat ji nit ki tawat te amaana suñu borom jaarale ci ak faatoom bi ci topp mooy sukku sukuraat dama def na ko tudde tawat ji bu fekkee moom moom benn lañ ñuy benn waaye nag sukuraat ak tawat bokkut ak dee kon sukuraat ak tawat bu ñu dee benn kon dee dikk di ñaareel ba bàmmeel dikk di ñetteel ba ñu soog a dugg nag ci mbir yomal xiyaam suñu borom dafa wax ci téere bi ne wala tattaxisu ayatillahi husua bu leen jàpp kiimaani yàlla yii lu ngeen di yëjje wala lu ngeen di reetaane te bokk na ci husuu nag ñàkk bàyyi xel dee ñàkk koo faale te fekk muy luy ñëw te dara mënu ko ci seen jataay bii suñ jataay bii daf may fàttali boo demee ci téereb at taskiratu fi ahwalil mawta kenn ci amirul mominin yi wala kenn ci xulafaaw yi di xomar ibnu abdul aziz te ko ne xam na ni fi mu yéeg ak taxawaay bi mu taxaw ak farloom ak ak sàmmoom ak ak dëggoom a ko fa àggale ba tax ma ni koo jox daraja yooyu yi bari ana loolu mu daan dajale boroom xam-xam yi te du wuute bu ñu teewee mun leen dama bëgg nu waxtaanee dee ak yowmal xiyaam ñu di ko waxtaanee di ko waxtaanee ba ñëpp commencé yëkkat di jooy kenn ko ne mel ne yaa doon néew bis war a jooy tey ki ñuy wax Yazid ar yi kooku nag ab xesee moo dàq ci ab jullit ndax moom bu masaan di fàttali ko dee day wax ak ba kanam way haka yaa Yazid man saa yusalli anka ba'dal mawt mu ne yow yësit mii boo deewoon tey jii ku lay jullil kon mi ngi soññi boppam ci julli balaa dee dikk man saa yëgumu anka ku lay wooral yow yësit boo deewoon tey kon mi ngi soññi boppam ci nangoo woor te ab jullit nag lu gën a dal xel ci moom gën a wóor ci moom gën a war ci moom fonk julli fonk koor fonk fonk lislaam yi amul ndax boo demee ca suratul fatih am na nu fa sun borom tagge rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam taggaale fa saaba ya te damay yaakaari nag bu nu fekkiwut loola it daanu bëgg a bokk ca tagg wa mbaa bu ñu ci bokk ci tagg wa it ba bëgg bokk nag ci añ ma nga fay wax ni muhammadun rasulullahi walladina maahu asiddaau ala alkuffar ruhamaau baynahum lu mat a bàyyi xel ci jamono ji ñu toll la mu ni sallallahu alayhi wa ak ñi ko gëm te àndoon ak moom ñu amoon ak taral lañ ci yéefar yi bàyyiwuñu leen woon xel ba di leen roy ñeewuñu leen woon it ca nañu nekke ndax dañoo xooloon la leen yàlla tànlan ñu doyloo ko te ñu àndut ca loolee ñu wan leen ginnaaw kon loolu noonu it war nañ koo def bind bu ne ci suñ kanam mu teg ca ruhama aw baynahum dañoo yërëmante ci seen biir nit nag boo ko yërëmee lu koy noppal ngay bëgg waaye doo bëgg lu ko sonal fii nu toll nag duma wax fii nu ne àdduna bépp laay wax fu nit amee ñaar ak ñett ak noo ko amee ngay kilifa diine ga ba ci sax kay yëngu ci wàllu adduna ñu di ko woowee borom parti yow rek sa mbooloo lekk di su tagg ku dul yow di su yëkkati ku yow di su baaxal ku dul yow te ku ñu tudd ci sa kanam teg ci safaan lu mu junu junu ree nga cay teg te fekk la waroon am bu amoon njaboot gi duñu ñeme loolu ñi leen jabatee duñ leen may loolu waaye dafa bokkut ak fi ma jëm fi ma jëm mooy tareehum rukkahan sujjada suñ borom ni da nga gis sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yi ñu sax dàq ci di rukkoo ak a sujjóot ngir lan yattaquuna fadlan min allahi wa ñu ngi sàkku ngëneelal yàlla di sàkku it ngërëmal yàlla suñ boroom nag baax na lool ba bari ana lu maye nit lu ko jomb waaye lu nit bëggut wutu ko yàlla may ko ko kenn du ne du am da waaye du bari kii ma tuddoon léegi di Yasid yi dafa wax lu loo xam ne lu mat a la ginnaaw bu mu jàllee ci jàjjam boobu mu jàjj bakkanam mu wax ni manil mawtu taalibuhu wal xabru baytuhu wa turaabu firaasuhu wa duudu aniisuhu wa maha haasa yantasiru alfasax al doomu aadama bu fekkee dee daf koy sàkku te suñ borom mi nga xam ne moo gën a xam nit boppam dafa wax ne qul inna al mawta allati tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum mbir nag boo ko dee daw ngir bëgg koo raw muy daw jëm si ci yow seen ñaari xel bu dëkkut da ngeen daje ni kon koo xam ne dee daf wut tafaw mu jàpp la bàmmeel it mooy sëb néeg waaye nag tabax yu rafet yi yàggul soriwul tuuti rek la ci nit ki ne fa matoon a tabax matoon sonni mooy bàmmeel boobu laltaay yi mën naa nooy mën naa xoy xoy mën naa rafet mën naa neex waaye dëgg-dëgg laltaay mooy suuf jongam yi mën nañu wétli taalib yi mën nañu wétli waaye dëgg-dëgg wéttal ci bàmmeel aw sax rek lay doon te yooyu lu mu metti metti nag al fasahul akbar mi ngi ci kanam fasahul akbar boobu nga xam ne moom da ko moom la si Ahmadu Bamba di misaal ni yawmun taqulu jamihu rusli wal kurama nafsi si wal muntaxa foofee nga xam ne bu fa àggee ku ne daan sama bopp sama bopp ku dul rasulullah mooy jàmbaar ndax moom bu jógee day wax ne sun borom laajuma la sama bopp laajuma la sama doomu amina xeet wi laa la laa la ñaan moom kii ma wax léegi dafa caat doole ni ku bari ci sa xol looy fàttaliku ne dee mi ngi ñëw ci yow sunu borom dana la terale yëpp yëpp bi ci jëkk mooy tax jëlu tawba da nga gaaw tuub sa bàkkaar lool tës tës ju bari bi ak wuti nu ñaaw yëpp ñàkk a doy ko andi waaye boroomu doy lu yëgul boroomu nga dolli ci nag amuk sawarte ci jaamu yàlla koo xam ne nag danga ngaa fàtte dee doo ko xalaataale bu ñu waxee diwa dee nga yaakaar ne yow bokkoo ca sa waxtu jotagu kooku suñu borom dina ko mbugale ñetti yëpp bi ci jëkk mooy kas wi taw ba day niig niigi lu ñu wax mu ni ëllëg ëllëg xamut ëllëg dina ko fekk mbir mbaa bu ko fekkee dina ko tal wala bu ko tal mbaa dana ko mën mbaa du ko mën ba ca dolli ko mooy duutu nekk nit ku doylu lu am xeet ko ku mu seen ñee la lu ma amit séeneen ci wutiwaat daneen bi ko ñetteel mooy day tàyyal ci ak jaamu yàlla moom la sun borom bi jàngale ci téere bi naan wa innaha la kabiratun illa ala alxaasiin fonkal leen ma julli mii ndax julli mii kat ku ragalut yàlla dafay nekk lu gis ci yow lu jafe ci sa te sun borom ni mu bindi adduna mat naa bàyyi xel nangu sonn gàntu sonn këru coono la boo xam ne kenn mënu fay jaatal sonoo kon nag la ca gën mooy ku ne farlu ba sab coono nekk bu am njëriñ moo tax mu wax ak ñun ci téere bi ne wattaqi fi ma ateka allahu daar alaxira lu la yàlla may ci adduna wute ko alaxira bu nekk ci ginnaaw dund boo amee alal jënde ko la lay jariñ ca sa bàmmeel di la jariñ ca taxaw ga ngay taxaw ci kanam sa boroom ak leneen ak leneen ak leneen tey ñu bàyyi xel ne ñetti teraanga ngi nii suñ tuddal nu ko teraanga yooyu nag du lu yomb ndax ba muy tudd mbirum dee ba agsi ci bu rotee da doon kii mbaa nga doon kii mbaa nga doon kii dafa xam ne ma in min al muqarrabin wa rayhan wa jannatu naim ñett yooyu jar na lu ne mu dolliwaat ca beneen ne wa amma in kaana min ashaabil yamin fa salaamun laka min ashaabil yamin kooku baax la dara jarul nag mooy wa amma in kaana min al mukaththibina daalin kooku fa nusulun min hamim suñ borom mi bind nit ñi nag dafa wax ne inna haasa la huwa haqqul yaqin li wér dëgg te wóor tey li am mooy lii ma wax kon nag na ngeen koy waajale mooy fa sabbih bismi rabbikal azim tey leen sabbaal yàlla seen borom sabbaal yàlla nag nu ne lis koy dégge waaye bi ci gën a dëggu te mooy sax tayit l'islam mboolem li mu santaane dafa am lu taxoon mu di ko santaane am na ci yoo xam ne xibaadaat la kenn xamut illa ba illa ba waaye am na ci xam illa bi muy bon bon yi nga xam ne moo fees ak noonu nu tàggoo ak moom ndax bon bon yi ku sonn bàmmeel moo la ci sonal ku yàgg sa taxawaay si dëgg sa borom moo ko yàggal ku sa xisaab tar moo ko waral ku rot siraat moo ko waral dafa am benn jigéen boo xam ne bu kàccoore la gis benn soxna ab imaam bëgg ko mënu koo nëbb ba àggee ko soxna si ni ko ay caaxaan dong la bëgg ak yow soxna si di ku baax bi ku dëggu dem ci borom kër ba ni ko diw day nee na ay caaxaan la bëgg ak man imaam nag bu fekkee xam na rôle bi ko yàlla sant du mer du gedd du xul day fexe ba tegee ci yoon wi taka jàdd yoon wi bu ko jegee mu teg ko ca mu daal di soxna sa boo ko gisee nee ko nangul naa la li ma li nga ma wax ci sàrt ban sàrt sama borom kër moom du manqué julli suba te mooy gi gën a jafe ci julli gi bu fekkee wàññal naa la ñeent fukki suba yoo xam ne manqué woo ca genn boo ñëwee ma defale li nga bëgg waajee ndaw si jaral du manqué genn suba du manqué genn suba du manqué genn suba bi nga xamee ne ñeent fukki suba yi mat na ñëwut waxut waaye soxna sa yónnee ci moom ni ko neel diw lam ma waxoon moom lay nekk mu ne neel soxna sa loola yàlla génne na ko ci sama xol set na wicc sama xol bëgg bëggatuma lu mel noonu kon gis na kooku njariñal julli inna salata tanha anil fahsai wal munkar kooku dëggu na ci moom tayit di sàggana sàggana sàggan ba àgg foo xam ne du too fa mën a génne sa bopp te loola du lay du lu yàlla te yàlla lam la may mooy da la may ak yaatu akuk tal ak man ngay sàggan di sàggan ba àgg foo xam du too fa mën a génne sa bopp borom xel du ko def fi nga xam ne bu ko nit ki àggee mënatu fa génne boppam mooy bu dee taxawee tey li gën mooy nit ki fexe ba doon ak jullit dëgg dëgg dëgg la ko koy mayit mooy sàmmoonte ndax ñu la xew da waaye bari na ñuy génn adduna ñoo xam ne ba ñuy génn adduna yóbbaale woon seen imaan te la leen xañ ñu yóbbaale imaan ñoo ko teg seen bopp tàllal nañ seenu làmmiñ lu leen neex wax waaye tàllal nañ seen bët fu leen neex xool dafa am ci makkatul mukarrama benn waay boo xam day wër kaaba ga di ñaan naan sun borom yàlla nag ma rey ci lislaam sun borom yàlla nag ma rey ci lislaam benn waay daf ko ni ko sa ñaan gi dafa gàtt te la ne mu ni ko duma ca la neen ndax dama am ñaar ñu ma bokkaloon ndey ak baay kii nodd na lu yàgg kii ci des nodd nodd na lu yàgg waaye ku ci ne ba ngay génn adduna da ngaa weddi alxuraan te dara tegu leen ko bi nga xam ne ulamaawul kas fi gëstu nañ ko lurut toog ci grand place yi toog ci boulevard yi toog ci mbedd yi jigéen ju la romb nga xool lu col ma mel góor bu la romb nga teg ko baat te sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne inna rajula la yamkuru nasratan yanqulu biha xalbuhu kama yanqulu al-adimu fi difaaqi laa yantafihu bi abadan bari aana bu nit ki tàllali bëtam xool xool boo xam ne yàq xolam ba mel ni der boo jël dugal ko ci njaq soo xam ne dañ caa def urée ak engrais ak xorom ak nen nag bu ca génnee dutu am njariñ wala boog lañ lañ koy jariñoo kon bon bon yooyu fexee tàggoo ak moom balaa li agsi agsi baax na ci te suñ borom day bëggul ci kenn mu xeeb bàkkaar waaye bëggul ci kenn it mu naw ak topp yàlla wala ak jaamu yàlla te ki nga xam ne kenn na tëbli ni ku xam yàlla la te ragal ko kenn na tëbli ni ku bëgg yàlla la te doyloo kenn na tëbli ni kuy jaamu yàlla la te di ko sellal kenn naa table ni ku yërëm jaam ñi ne amal leen njariñ te si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul dafa wax lu ma tabax xel tallaahi laysa yanfaxu saxsa xadaa hinda hululi ramsihi xayru huda ñor bu ko wax ji ñor moo tax mu ni maa ngi ci yàlla te araf yi ngi kat waaw ak ta ak baa am nañ ci doole lool dara ji ci taa am tax na ñuy jàngale naxu dañ koo bëggoon a jàngaleel ci laaxu waaye nag adduna lépp woote la am na ñu ca doyal sa rabbil kaaba waaye mu ni maa ngi giñ ci yàlla nit ki bu demee bañ teg ko ci kuusu bàmmeelam lu dul ak jub du ko do- du ko wan amal njëriñ foofu Cheikh Ahmadou Bamba dellu wax ni fal mawtu aqrabu wa adha wa amar wa baxtatan yaati wa ma xanhu mafar na ko ne bàyyi xel dee day lu ko jege la lu mën a jommali la lu lay jommal moom mooy luy jaar ak yow ci yoon woo xamutoon di la yëgal loo yëgutoon di la won loo gisutoon di la def loo xam ne mënoo ca dara te dool neex ko suñoo bañ tayit koo seen mu dikk ci moom daf ko bett te amul fenn fuñ ko mën a rawee ba di ko daw waaw baax na baax na kon nu dugg nag ci mbindum sëriñ bi ci wàllu génn àdduna ndax ñu man cee jaar ba àgg ci fi waxtaan wi jëm mu wax ni jaam jaam bi bu fekkee ne gëm na yàlla ak bu gëmut yàlla kon day mel ni mbindiif mi day mel ni doomu aadama ji day mel ni nit ki day mel ni jinné ji day mel ni bàyyi ma ñi amut àtte nag amuñu àtte waaye li ñuy wax saqale ni moom lu ñuy wax ñoo ñoo ko tax a jug mooy nag jaam bi bu fekkee toll na nag ci waaj ngir génn àdduna yafay xew dana bari lool waaye nag jamono yi muy jàkkaarloo lenn ci malaayika yi sëñ bi tudd li ko sun borom njëkk a xañ mooy làmmiñ làmmiñ moom dana damm bu bëggee waxit du wax lu xam mu ni bu boobaa nag suñ borom dana yebal ñeenti malaayika ñu dikk mu jëkk mi bu agsee ba nuyoo li muy njëkk a wax mooy man day yow mi xamal ne sunu boroom mi la bind dundal la tayoor sag dee dafa maa wàkkiloon sa wërsëg bis naka tey nag wër naa penku ak sowu waaye gisaluma la benn tib boo xam ne mën naa dugg ci sa biir dugg ci sa gémmiñ jaar ci sa bël dem ci sa biir amal la njariñ gisuma ko kon su ko defee doomu adama ji am tiit daal koy dikkal ca loolu yi mu gis ak kàddu yi mu ko àgge waaye meneen tiit dana ci dolli ko nag mu ko fàttaloo mi jàll muy jeneen jëmm ji demee noon day dikk nuyu ko delluwaat di ko man la sun borom wakiloon lépp lu jëm ci sag naan wër naa penku ak sowu benn toqum ndox bu mën a dugg sa gémmiñ jàll sa biir óoma ko ba tey jaaxle gi dolli konte na tiit mi amati na ñaara ngoog ku ñetteel ki dikk nuyu ko ni ko man maay malaayka ma sun borom wakiiloon ci yow sagnoo muy dugg ak a génn gis na ko tey ji nag genn noo guy dugg ci sa yaram amatut xanaa guy génn kon loola doyati na am tiit ni ma ne malaayka dikk muy mu ñeenteel mi te li taxuma déglu ci mbindum sëriñ bi sëriñ bi nag lépp lu mu jaareel xalimaam mat naa gëm ndax mu amutoon ak jot te suñ borom musaloon na ko ci am po moom bindam lu sell lu rëy lu mat a fonk la kon malaayikam ñeenteel bi mu dikkee nuyoo ni ko man la sun borom jëloon sa dig teg ko ci sama loxo léegi nag wër naa penku ak sowu gisul moo la senn saa xef ak xib soo dese kon jaaxle mi ngi ci doomu adama ji te génn na la mu xamoon génn na ñam xamoon mi ngi gis ñoo xam ne ay gan lañ ci moom te ñooñu kat seeni wax nañu koy waxe noonu la koy déggee te na nañu koy na mu koy déggee na la koy daal di dunde fa saasa ne su ko defee ñaari malaayka day daal dikk ñu tedd ñoom la suñu borom di sana bii na yaxlamuna ma tafaluun beneen barab mu ne maa yalfisu min xawlin illaa ladayhi raqibun xasid ne bu ñu agsee kii féete ndajoor kii féete càmmoñ ne ki féete ndajoor daf kay xamal ni loo ma sa def ci lu baax man la ko suñu borom wakkiloon maa ko doon bind ka ne ko loo ma sa def ci safaan man la ko suñu borom wakkiloon maa ko doon bind su ko defee ki féete ndajoor day daal tàllal aw sor woo xam ne boo koy xool day jote penko soowu weex tàll neex xet lool neex a gis lool mais su ko boobee nag jàmm bi dana bég waaye mbégte ma du yàgg ndax fa saasa ka càmmoñ daal di dikk taalal sor wu ñuul kukk woo xam ne day tàmbalee fenk ba soow ñëw boobaa day tiitaangi ma dana tax danga nga gis doomu adama ji daal di ñaq di wëndeelu ndajoor ak càmmoñ te doo xam lu mu ndax dara jarilu ko jàng lu ñuul lii nga xam ne askanel nañ ko ko xëy na ba mu koy def nag dafa foogutooni mbir ma dana doxi nii kon tiitaange moomee fas saasa la malakul mawti di agsi dëppoo ak li sëriñ bi wax ni wal mawtu yaati baxtatan wa rubbama yakunu sa sawaaxirin muxtarama wala muxtarima dee day dikke ci ak mbetteel te li ci ëpp day dagg boroomi soxla du ko bàyyi soxla ya dama bëggoon a def nangam dama bëggoon a def def nangam dama bëggoon a dem barab sàngam dee dee nangut loolu waaye loolu nag raglu na waaye jullit ñee ko moom ndax ka doonatu jullit mbiram du yam ci ragloo noonu dana gën tiise noonu dana gën a raglu noonu te sun borom it day ko xereñ ndax ki dee ci juróomi minute ak ci jee ci fukki minute ak ci dee ci ayu bis li ma ci jublu mooy ki tawat ak ki tawat ki sukuraat ak ki sukuraat su leen xam xew-xew yu yàgg yooyu mën na cee gaar nit ba boo koy xool day mel ni diiri bi ko mbir mi gaare ak bi mu génnee àdduna boo ko doon natte ci lu su mën a teg ci programme day ëpp fanweeri at sun borom mi man rek moo man loolu moo xam loolu sallallahu alayhi dafa wax ni am na ci tiraanga yi suñu borom teral ab jullit bu ñu waxee ab jullit mooy kuy julli tey woor tey dem màkka tey natt asaka tey sàmm te maandu te febu te njot mu ni ab jullit day bu de bu tolloo ci génn àdduna jëm àllaaxira ni ay malaayka yoo xam ne xar yu weex tàll lañuy am ñooy wàcc yor ay càngaay yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ci aljana yor ay gëtt yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ci aljana kii bëgg a faatu ba xoolee fi mu nekk ba fa bëtam jëm ñoom rek lay gis bu ñu dikkee lii moo leen fi andi mooy inna allatina qaalu rabbuna allahu summa staqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu an laa taxaafu wala taxsanu wa absiru biljannati allati kuntum tuadun abi hatim jële na ci mujaahid mu wax ne allah taxaafoo jooji malaayka yi day ñëw wax ko ki tolli foofu te doonoon ku jub te jubal nga xam ne amoon na tawfiq te am diine bor ragal li nga jëm muy dee ak mbirum alaxira wala tax sanoo bul jàq ci lii nga won ginnaaw muy àdduna muy doom di njaboot ba ci bor boo yore woon sax ndax yàlla la ci wut ñaari baat yëpp neex na waaye bi dàq nag mooy wa asiru bil jannati allati kuntum tu'idun loolu lépp nag bi muy xew malakul mawti mi ngi teew la ko suñ boroom sant ak lam sant ñee moo tax suñ boroom ne xul yatawaffakum malakul mawti allati wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un su koy dalu xel moomu ak tiraanga jooji ci ki gëm yàlla waaye ka nekk safaan ba kat dañ koy tëb waaye walaw tara isil mujrimuuna naakisu ruusihim inda rabbihim rabbana absirna wal iyaasu billah te nu bàyyi xel ne jàkkaarloo ak malakul mawti rek tiit féetewu ko kaw ndax amul lenn lu ko ñemee amul lenn lu ko ragalul amul lenn lu tolli moom ndax jëmm joo xam ne dañuy wax ni àdduna li ci biiram boo ko tegoon ci loxoom mi ngi mel ni nun ñi ku jël aw fepp teg ko ci sa loxo mbaa mu gën a rëy loolu jëmm joo xam ne boo jëloon géej yépp teg ko ci digg ginnaawam day mel ni benn toq ndox bu ci tegee kooku rëy na te ci ndigal suñu lay wéy foofee nag la fa am solo mooy gëm yàlla moo tax si Ahmadu Bamba wax ne jaxalana fil mawti naafiqiina bi haatihi l kilmati aalimina yàlla na suñu def foofa nu dafa wax laa ilaha illa xam na xanaa ma te fekk nu daan ko jëfe ndax bu nit tolloo foofu kat day wàll te bu ñëwee yàq imaanam képp moo ko tax a dikk ci mbindum sëriñ bi wax na ni ku bëgg suñ borom musal la ci rekki sa gëm te waxtu wa ngay faatu ne del bari looy julli diggante timis ak gee ñaari rakka yoo xam ne dana rakk bi da ci jàng faatiha benn yoon inna ansalnaahu benn yoon lixlaas juróom-ñaari yoon fàllaxeeg naa sudif ne benn yoon bu sëlmalee mu wax ñaan gi nga xam ne baat yu gàtt la allahuma inni astawdiuka diini faxfasu alayya fi hayaati wa inda wafaati wa ba'da mamaati ndax dafay ba bu mat a waajal moo tax mu jar ñaan di barab bu mat a fàggul itam te ci biir fàggu gi sëriñ bi wax na ni rajaau jannatin bila taati li sunnati lmaami xururun yaati yaakaar ni yow boo dee rek daal di dem aljana te mësoo jaar ci sunna ne loolu ak woru la te ni ma ko waxee léegi bu nit ki toll ci génn àdduna seytaane day wàll si te suñu a ko kàttanal te day yor melaw jëmm ji nit ki gën a bëgg ku ne nag yaa xam ko nga gën a bëgg bu dee sa ndey la mbaa sa baay la mbaa sa soxna mbaa sa doom la mbaa sa xarit te xam nga dee moom loo ci mën a dégg yaram wuy lakk la fawu mar dana fa am yaram dana tàng te fekk na ka doon déclaré xamaloon na ne ndox mën a tudd dugg ci yow ne bu ñëwee ba yorom ndoxam ne la dama laa yërëm ci fitna ji yi nga xam ne ju la gane si la te bëgg nga mucc weddel alquranul karim mbaa gëmal yusu canacien wala la neen ak la neen wal iyaasu lay tax nag nit ki suñ boroom dox digganteem ak saytaane mooy mu gëm te sellal ngëm ga te jub te jubal tey jaamu yàlla mbir moo mën a dégg mu du dee rek dee ko gën a diis diis bi mu diis nag moo tax la la dimbale ba tax yow boo ci àggee mu woyof ba li nga doon jàng ci téere yi di ko gis sa yaram du ko yëg bokk na ca nga bari looy toroxlul yàlla bari ca looy jooy ngir ragal yàlla bari ca looy dundal guddi fokk ñàkk nelaw ngir bari ay sujjóot ak rukkoo bari looy jàng alxuraan ku xam wanee ne yoon wuyu musle wu bokkute wii dana nekk yoon woo xam ne alxuraanul karim tudd na ko hadisu rasulillahi tudd ko mbindum si Abu Hanifa rahimahullah dañ ko mas a ban bàkkaar moo gën a gaaw ci rekki ak gëm mu ne ashirku billah bokkaaleeg yàlla wa tarku sukri alal iman gëm yàlla dafay lu seer lu rëy loolu ku ko yàlla may da nga ko war a puukariwoo te ndamoo ko te bëgg ko te téye ko mu ni kon ñàkk sant ci gëm yàlla bokk na ci liy waral rekki ku gëm wa tarkul xaw fi xalal xaatima ñàkk ragal ak mujj yaakaar ni rek sa lépp baax na déedéet fal jamhu bayna al xawfi war rajaa'i xayru sajaa yaaka bilam tiraay loolu Sëriñ Tuubaa wax boole ragal ak yaakaar saa su ne nga yaakaar ne luy alkande yaa ko tax a jug waaye saa su ne nga yaakaar ne lu yërmande yaa ko tax a jug ba mu des nag bi nga tolloo ci war génn àdduna day nee na laakina rujhaana raja yundabu an indahuma isal mamaatu yaqrubu di bëgg a moom yaakaaral rek yërmande yàlla mi calale yàlla jëme waaye mucc nga ci lu dul moom baneen bi nga xam nag lu mettil dee la ci la bàyyi mooy tooñ bari na boroom làmmiñ wu ñaaw nga di ko xam ci koñ jamono ya mooy sukkuraat ay malaaka la sun borom di bay jóge sawara yor seeni siisoo di dagg tuñ ja te foofu bu fi nit tolloo dagg gi ak bañ a dagg gi dañooy metti rek a fay ne waaye du ñàkk dara nanga xam ni ka sun borom mere ba mu dugg sawara nam ko misaale kullama narijat juluduhum baddalnahum juludan xayraha yaram yi day lakk ba sooy waaye day saxaat loolu waliyaasu billah kon fekk làmmiñ yi ak rafetal wax yi baax na ci kon jikko yi mu tudd léegi ku ko sunu borom nattoo na xam ni jaarale na ko yoon wa nga xamee ne moom la tànnal yéefar yi ñu aw ca te yoon woowa dafa teggi ak pexe lii tax ba tey nit ki deyaale gëm yàlla tudd na ci ay yëf bokk na cee nga takkoo julli juróom te di ko def ci ak laab te di ko defee nag ca jàkka ya xam nga lii xew léegi tiim julli ay caaxaan la toog sa biir kër julli ay caaxaan la la salaata li jaaril masjid ila fil masjid bàyyi kenn waxu ko maami kenn waxu ko yonent bi moo ko wax te suñu borom koo sant mu sa ko wax nga sax ci jàng alxuraan tey nga jàng fukki isib toogaat fukki fan juróom doo laal bi amut solo sax ca dàgg ahabul ahmaali ilallahi adwamuha wa in xalla loolu yonent bi ko wax bi ci dolli ko mooy nga sàmm say cër juróom-ñaari cër yépp benn bu ne nga fekk ko awale ko ca yoor ma nga xam fala suñu borom bëgg yawma tashhadu alayhim alsinatum wa aydihim wa arjuluhum day dikk te boobakat buñ càggee suñ borom danaan gimmiñ moo baaxoon a wax dama koy kaste tey al yawma naxtimu ala afwaahim cir bu ne mooy welweli di wax fa mu jaaroon ak nam fa jaare woon bi ci dolliku ci liy tax nit ki daali ak gëm yàlla mooy nga bañaam ak noonoos ak sa menn mbokkum jullit koo réeróor rek njëkk la fexe juboo ak moom ndax sallallahu alayhi wasallam wax na nit ki dana di ñaan di ñaan di ñaan ba suñu borom bëgg ko ko may daal dina ah, ñàkk a jubóog diw rek nañ ko déglu ba mu defaroo ak diw beneen bi ci dolli ko mooy ñàkk a yar say gone gone bu la ko yàlla mayee da ko war a yar yarub lislaam ndax dafa am góor gu baax bu ñuy wax sëñ Balla Diop waxuma ni ci sëñ bi la ko déggee waaye nit bu ma ko xamee ci sëriñ bi bu ma waxee loo xamante sama xol nangu na ko moo waxe sëñ bi laa yemale dafa waxoon ni gone juróom-ñaari atam yu jëkk bu la xol bu xat taxee nga def ko dara ba làggal ko looy layoo ak sa boroom la juróom-ñaari at topp sàggan ci moom ba ci alxuraan looy layoo ak sa boroom la juróom-ñaari at yi ca topp loo sàggan ba xamu ko ci xam-xam bi sa boroom tànn looy layoo ak sa boroom la bu ñetti juróom-ñaar yi dajee nag di ñaar fukki ak benn lu mu ci moom la concerné sa yoon nekkatu ci bi ci dolliku mooy nga rafet fal ni ngay ànd ak sa soxna bari na fitna juy xew joo xam ni la ëpp ca la ko taal ca góor ña te bu xasee tànk nag day yàq lu bare bare bare loolu Sëriñ Abdulaay daan wax naan def sa bopp Muhammadu def nit ñi Maamadu duñ ko nangu soxna ku ko suñ borom may da nga xam ne ab naw la nga am boo xam ne noonu ko jàngkati fiq yi daan waxee kii na wasu kiswatun sukkuna nafaqatun watun yàgg ko warlum waaye nu jàll rek ci li nu taxoon a jug dañ jëm ci may wax léegi bokk na ci li nga xam dana tax nit ki deexaale ak ngëm yàlla nga farlu ci fonk say waajur ndax suñ borom waxam ju ne samxan wa taxatan la laaj te ba mu ne wax qada rabbuka la tahbudu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan la wax wa wassayna linsaana bi waalidayhi kon ndénkaane suñu borom la faaw nit ki da ko war a sàmm te bu nu delloo ba tey ci mbindum sëriñ bi ci xase boobu mu bind ci waxambaane woowu ñu doon wooye xalxama te bi mu tawatee bañ yaakaar ne du jug ci tawat ji mu yónni soxnaam mbaa soxna si ñëwal boppam rek ngir yërëm ko ci yonent bi di ko yëgal ni ko tawat ja yaakaaruma ak jug ak jugam sallallahu alayhi wa sallam daal di yónni ku ñuy wax Aliyu ak Bilaal ak Ximaar ñu leen bu ngeen demee ngeen seetal ma ko ñoom it ba ñëwee ñu def lib julli di defal moroom ja muy talqiin dëgg la nag talqiin li ëpp bu ñu suulee ba noppi la waaye kuy bëgg a génn adduna nga toog fi wetam ni ko laa ilaha illallah te bañ ko ni ko wax ko kooku téere yi jàngale nañ ko bañ ñëwee daal gis nañ ni moom am na lu dox digganteem ak wax laa ilaha illallah ñu jógee fa ak seenum tiir dikk ci ki yàlla yónni sallallahu alayhi wa sallam ni ko jaaxale nañ ca da ndax dafa mel ni mënta tudd kalimata sahaada sallallahu alayhi wa sallam daal di ne waaw moom ana ay waay juróom ñu ko bàyyam def faatu na waaye ndeyam a nga fa waaye magee na lool mu ni ngeen wool ma ko bañ demee woo soxna sa mu suppooti ci sallallahu alayhi wa daal li ko ni sa doom ji di Alqama loo xam ci moom mbaalu mu la def ka li ma xam ci moom day mooy ab jullikat la ab saraxekat la defkatum lu baax la lenn rek ma naqari woon ci moom daal mooy jël soxnaam aj ko ca kaw bu soxnaam waxee mu ne waaw bu ma waxee mu ni déet lu neex soxnaam rek la xool donte sax nag day jaar ci lu mën a xari sallallahu alayhi daal kon day ci gën mooy ñu daal di may wutal matt léegi ñu taal ko sax lakk ko léegi soxna si ne ah lakk sa xool bu naree àgg foofu koy jéggal naa ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal yabaloon ni leen dellu leen seetali ma ba ñu demee ba ca buntu kër ba jotu ñoo dugg la ko dégg muy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah suñu borom daal di rafetlu ko kon. boobu xese bu mat a bàyyi xel la yonent bi sallallahu alayhi ci loolu daldi ñëw ñu waajal ko mu jullee ko duñ ko jullee ba taxaw ci kuggu bàmmeel bi te suulabuñ ko mu wax baat yoo xam ni julli ñépp la ko boole mbir mi dafa yaatuwutoon nag moo tax mu tënk ko ci ñaar ndax dafa wax ne yaa mahsarul muhajirina wal ansar man faddala zawjatahu ala ummi fa alayhi wala yaqbalu llahu minhum sarfan wala adlan mu ni yéen muhaajirin yi nga xam ne yéen a gàddaa yowoon Makka ànd ak man ak yéen lansaar yi nga xam ne yéen a toogoon Madina gàttandu ma dalal maa ngi ma àndal ku ci jëlati sa soxna aj ko sa kaw yaay rëbbum sun borom dana wàcc ci yow mooy dana la sori yërmande sa sun borom duutu nangu ci yow naafila duutu nangu ci yow farata kooku it ab yóbbal la boo xam ne mat naa bàyyi xel ñu dolli ak fonk waajur yi te lu nekk ka ko xam moo la ko mën a wax ndax koo seen mu sox bi jaaw ku ne am na lu mu réccu ci ay waajuram ni bu tay doon démb fa leen di fekk ak na mu leen di fonk kon nag yéen ñi toll ci karaw yu ñuur gis seeni waajur barab bu ngeen mën a jaamoo yàlla ngoog barab bu ngeen mën a am aw yiwa ngoog ba tey tam ngir mbirum sunu borom ak wurayaayam ba muy bind nit la cëpp malaayka la yebal woon wërsëgam niñ ko jàllale léegi lépp ay malaayka lay yebal bi muy ne ci bàmmeel it ay malaayka lay yebal am na xese boo xam ne àggaguñu ca waaye booba yàlla boppam képp a ca doy mooy li nit ki doon def mu réglé ko feesal ko ko ba la mu ko cay jox ak la mu ko cay xaj mu xam ba tey ci mbindum sëriñ bi xese boobu mu nettali ci yonent yàlla Muusa ba mu nekkee ca jabalu tuur dafa fa diyaale suñu borom bayaat bu mu dégg kàddu boo xam ne daf ko ne wàccal ci ron doj bi am na kiimaan boo fi war a gis ne bi Muusa wàccee dugg ci ron doj bi fekk fa benn xale bu góor boo xam ni mu ngi taxaw di rukkoo rek di toog ko sujjóot rek ba ko Moussa ne asalaamaaleykum xale ba yemut ci waaleykum salaam marhaban bika yaa Moussa la ko wax Moussa ni ko man arrafaka bismi ku la xamal lu ma tudd xale ba ni ko xallaamul xuyub alladi kuntu ahbuduhu hahuna saqiina sana xamaa ko lu kumpo bi nga xam ne fii am naa fi juróom-ñaar fukki at di ko jaamu moo ma xamal sawtu Moussa ni ko wama taxaamuka wama saraabuka wama libasuka yow fii ginnaaw da nga fee ne génnoo fooy jële loo lekk fooy jële loo naan ak loo sol mu ne ko kullu salika min indi man laa taraahu al lépp a ngi may bàyyi ko ci yàlla bi nga xam ne bëddu tege ci moom waaye su ma jëm mooy xëy la ba daal di ne Moussa dama am lu ma soxla di ko dox ci yow bëgg nga ñaanal ma ko sama borom mooy ñaanal ma suñu borom mu boole ma ci waa aljana Muusa génn kàddu suñu borom ak si ci moom ne ko bul ñaan ndax xele boobu yi nga xam ne mi ngi ci jaamu yàllaam googu ci beroom boobu yi juróom-ñaar fukki at yooyu sawara la jëm Muusa ni wal ba dellu ci xele bi ci jooyam jooya tar ba mujj xele bi jooy Muusa ni ko waaw yow dëgg dëgg dëgg nag li ngay jëf maanaam lan mooy sa liggéey dëgg-dëgg ak loo ma def loo xam ne daal marqué na la ci sa xol xale bi ne ko man day mosuma def ak moy ak mooy nag bu ñu ko waxee ci réew mi dañuy def ne góor ak jigéen la te mooy lu bare bare bare la loola lenn la ca waaye yeneen yu bare bari ay mooy la mosuma bàyyi lu ma war waaye daal li metti ci sama xol moy mos na ma dëngi sama ñaari wajur kon gis nga jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at gàntul sa waajur senn saa man na koy sippi yàq waaye xale bi it di ko yàlla nar a tawféexal mu daal di nag yow Moussa ginnaaw suñu borom dogu na ci man damay dem sawara la ma la doon ñaanloo da koy soppi léegi da nga may ñaanal suñu borom na réyal sama jëmm ji ba bu ma duggee sawara may nu jullit du am place bu mën a dugg lay fi ni jaan ñu teg ma ko mel man Moussa yëkkatiwut kàddoom di ñaan jógee ti ca kaw xamal ko ne ko suñu borom dabaatal na àtte bi boole na ko ci waa àjjana leen foofu it dafay dellu ci li ma waxoon léegi ci liy sàmm ak gëm ba tey jëlee ci mbindum sëriñ bi ci maxib ibnu isma maxib ibnu isma mu nettali ci biir bani israil benn labbe bu mënoon a jaamu yàlla nga xam ne mi ngi English bi du génn moom juróom-benn fukkeet am na fa yoo xam ne mës ta xool asamaan mës ta suuf benn bis la seen xool asamaan mu yéem ko mu ne ah man téema wàcc dox ci suuf si xool naka la ni cëpp dox daje ak benn xale bu jigéen te fekk bi muy wàcc nag mi ngi mburu mu soxla lool benn waaye dajeeg moom yalwaan ko ko mu jox ko ko ngir yàlla xele boobee ma gisoon te bëgg ko it xele ba fitnaal ko mënta téye boppam mu si xam moom ak mooy ca kaw ndaw sala dee kookee nag ci israiliyaat yi wax nañ ni ba sun borom bi lijjanti mbiram yomal xiyaam dafa xool jëfam joojee nga xam ne jëf na ko juróom benn fukki at sun borom teg ko ci balaas bi peese ko ak mooy yàlla gi mooy yàlla gi ëpp ko waaye mu jël nag wenn mburu woowe mu saraxe woon peese ko ak mooy yàlla gi mburu woo ëpp kon gis nga jë jëf te yàlla képp tax fi mu toll ak li nga xamante ni bi mën na koo xett yi kon loolu it nañ koy bàyyi xel di jëf te yàlla rek tax tañ bañ a jëf ngir bakkan wala adduna wala alxadd nu dolli ci it xese boo xam hadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax te ku ne am ca wàll ci noonu dafa wax ni lim bii ma leen dégg bëgg wax ci sama xeet bi day mbooloo lañ moo xam ne suñ borom daf leen a mere bu yomal xiyam lam leen di wax mooy wéy leen rek wuti fa ma leen di bëggale di sawara ñu ni yow ki yàlla yu ni ñooña kan kana mu ni ki ci jëkk mooy mag muy njaaloo bi ci dolli ko mooy imaam ju réer xamut la mu war a xam te jàngiwu ko ko ne ca kanam moo tax xuma kenn waaye imaam moom daa war a dolli xam-xam fu mu toll ak ci sax ci naan sàngara ak ki nga xam ne jéego boo seen mu ko ci rambaaj la ak ki nga xam ne day seere te du dëgg ak ki nga xam ne day xool waajuram te béegu ci xalaat xool ko xoolu mereel ak ki nga xam ne nag day fase ba ñu ne dog na mu téyewaat te jaaru ko fa nga ko war a jaar ak ki nga xam ne day àtte ci kaw ak jenn ka ca mujj nag mooy ki nanguwut a julli kon ñu jóge foofu ginnaaw ñëw nañ ci malakul mawti ba mu jëlee bàkkan ba noppi li des kon mooy gëneen dund dugg na dund àdduna génn na dund gi bëgg a dugg dund googu nag ci bàmmeel képp lay mën a jaare kon nit ki sang nañ sang nañ jullee nañ teg nañ ci kursu bàmmeel suul doo nga ci des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne alxabru rawdatun min riyadil janna foo fekk bàmmeel benn rek ci dëri aljana yi aw xufratu min walla wala men wala mu nekk faxum faxum sawar jële nañ ci abi umamata albahili yi mu wax ni boobu ñu tërale nit ki ci bàmmeel bi malakul mawti mi jëloon ruugakat demagut day teew mun kër ak nekkit dañuy teew ne foofa daal la fay njëkk a xew fitna la de ndax ne dañ naan ko yëkkat ba mu toog te ñu ngee bolde boo xam ne weñ bu ñuul la goo xam ne nit ak jinne bu ñu ko bëggoon a yëngal du ñu ko man loolu la ñuy tay ci kawam ne bu ñu ko ko dóoree ba mu tasaaroo ci suuf bañ yëkkati ko ba mu toog la koy jëkk dikkalaat mooy bàmmeel bu tàkk ne su ko defee ñu ni ko jugal te ndigal la foofu moom daal di defee ci suuf ne mu jug toog ne bu toogee la muy njëkk a mooy yuuxu goo xamante ni bii maa bay dal xaafi xëy nit ak jinne rek ko du dégg waaye bàyyi ma sax dañ koy dégg ne mu daal wax ak ñoom ne waaw yéen lii ngeen ma def lu ko waral ndax man gëm naa yàlla gëm naa yonent bi daanaan julli daanaa woor daanaa natt asal lu tax ngeen def ma nii ñu ni ko noo ngi muslu ci yàlla ci yow dangaa masa romb diw sàngam ñu tooñ ko mu bëgg nga xetli ko nga man koo xetli te xetli woo kooku it mat naa ba xel léeg-léeg nga gis koo xam ni fañ ko war a mën a sooyee bi su ko fa sooyee dañ koy bàyyi ba yëfe jàll masalan xawma fii de waaye boo demee Touba ci aneer yi dëkk ba am na fa jëmm yoo xamante bii ku am soo mburu mbaa sa keesu miskit mbaa sa kilub gerte mbaa sa ñaari téeméer mbaa loo xamante mën naa dugg ci biir bu leen ko xeebal ndax xelu nañ ñëw fekk ci sëriñ bi te jàppuñu ci dara te yombu leen te loolee alxasanul afandi waxoon ni fa rubbama kusratu xubsin tustara fi yawmi ju'in bin darin ahmada damitu buru wow danga toog ba moo la gëlal semb bu wurus ndax wurus ma ni su ko lekk te nit moom buy dund lekk da caa baax kon nag xettile ñi ko sun borom man loo nañu xam ne ci yoon yi leen di musal bu ëllëgee ci la bokk nañu bàyyi xel ne ñàkk a xetlee te man koy it ci li leen di indil ay jafe-jafe la ndax sallallahu alayhi wasallam wax na ni ku la ñaan nga xetle ko nga man koo xetle te xetliwoo ko ne loolee téeméeri yar la ci sawara loolu nag xam ko wattandiku ko bañ ca ak baax na ci ne ñu dollil ko ca nag ni ko kon mën a xetle te xetliwoo moo la teg lii bi ci dolli ko nag mooy da daan julli te fekk sam saw setut ne ci wanag saw bay dem sa daray toq ci sa tubay te yàkkamteeg sàggan rek la ko tege ak yar bu baaxut waaye nag ku ñu yar yar bu baaxut ba nga dem ba doon nag da nga yaraat sa bopp te yu mel noonu bu ñu koy wax gone day defe ne du ca te fekk ca la ndax daf ko war a taamal ay ciram mag yaakaar ne du ca te fekk yàllaa ko ca boole ndax mag mu ne ca wanag te yàkkamte rek boo génnee am na lu génnaat loo yëgu te loola day waral mbugalum bàmmeel kon farlu war na rafetal war na wattandiku war na loolu suñu borom di wax ay yaxsibul insaanu ay yutraka suda doomu adama ndax day yaakaar yàlla ko bàyyi ci bayal ko déedéet lu ne daal xam na ko suñu borom tëree bëgge ko na te yàgg-yàgg gaaw-gaaw gàtt-gàtt da teew ci kanamam mu regle ko la ca dëppoo ak yoon ñeel la la ca jàdd safaan ba itam war kon nit ki dugg na ci bàmmeel luy xew ci bàmmeel Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul wax na ni wa munkarun maha nakirin yaatiyaan almayta baxda mawtihi wa yasalaan ne am na ñaari malaaka yu ñuy wax munkar ak nakir ne ku ne ci bàmmeel danañ dikk fekk la ci bàmmeel ba tey daañu la laaj luñ lay laaj mu ne xan xaddi tawxiidin sawaawun uqbira baxda intisaahi ruuhi aw lam yuqbara lan mooy tawxiid ndax xaddu bu ko xulamaul mantiq di wax mooy lu ñu lay wax te wax la ko ci animu anamin wa gën a jot te gën a leer mu misaal ne nag ku ñu suul ak ku ñu suulu dana jaar ci bii ba àgg sax ci ki nga xam ni gaynde yeeg bukkee dañ koo lekk dana ci jaar àgg sax ci ki lab ci géej gi jënee lekk ko dana ci jaar àgg sax ci ki tan yi lekk wala ki lakk ci sawra wi kon àttab sunu borom bu ko waxee amul fenn fu nit mën a jaar bu mucc ci faw nga jaar nan lañ koy laaja nag mu ni kayfiyatu su'ali duuna labsi an turjaxan ruuxu li jismi dañuy delloo si ruugi ci yaram wi ñu wax ne day dellu si ba ci dënn bi ñu wax ne day dellu si ba ci jumbux bi waaye lu mën a xew daal dana dellu si dellu si goo xam nit ki dana am xam tayit sunu boroom day teg yu bari ci ay kumpa ndax bay mii ci sëriñ bi teg ku ko dégg da xam ne ku ci mbirum àllaaxira bokk ku ne ci àdduna muy wal mayitu min bahdin sirafin yasmahu xarxani alayhim isamata faraw ne ña doon suulit tàpp tàpp ja da seen dàll ya da tàll tàll ja nekk ci biir suuf seen koy dégg te suuf moo xam ko ci nekk dégg la neen la tax dégg te ñaar ñoo ñi di dikk nag yaxruju min famayhima maa ka sarar suñuy wax lor yi génn ci seen gimmiñ moo ëpp doole ay ferñeent sawara te ñoo ñii dikk nag laysa yusabihaani jinnan aw malak doonu ñu niru jinne doonu ñu niru malaayika te ñoo ñi di dikk nag wa kullu xalqin minhuma xat xaafaa mbindiifum yàlla mu ne ragal na leen kon ñaan gi sëriñ bi ñaan yàlla nu ci dugal sabbatana allahu ala al iman inda firaaqi ruuhi lil jismaani ba sunu ruux di tàqali ko ak su yaram daal yàlla na sunu borom saxal ci gëm yàlla wa baxdahu ak ginnaaw ba loolu xewee xinda suaali falaaju malaayika ya wal xiyaam ak taxawaay ba ilaa duxulinaa xadan daarussalaam sun borom nag lu ne daf koo àtte leeral ko balañ ci àgg ndax wax ne yusabbitu llahu alladina amanu bil qawli saabiti fil xayaati dunya wa fil axira xam naa lii bu ma demee fexee tontu noonu déedéet foofa dëgg fa am ku ne na nga doon dund rek noonu ngay ton noonu ngay tontoo kon léegi ni ma ko waxee léegi ci bàmmeel ak li ci xew ak laajte bi ci bëbëstal ndax bëgg mën a laal tuuti ci masaahibu yomal xiyaam nit ki bi mu tolloo foofu ne malaaka mi def ko ni man rabbuka wa ma diinuka wa man nabiyuka wa ma kitaabuka am na ñooñ day bu kàddu yooyu jibee ne kàddoo jógee ca sunu borom malaaka may dégg kooku kon day mel ni tontam leer na am ñoo xam ne àgguñu foofu waaye ñoom ñooy wax ni yàlla mooy sama borom muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy sama yónnante alxuraan karim mooy sama téere lislaam mooy sama diine ñooñu it am na ci ñooñ buñ tontoo loolu kàddoo jógee ca sun borom malaaka yi dégg ne an sadaqa habbi jaam bii di sama jaam li wax dëgg la dama bëgg ngeen daal tàqali ak moom nan ngeen di tàqali moom mooy lalal leen ko laltaay aljana ubbi leen ko bunt mu jàkkaarloo ak barabam ci aljana te fekk nag la jiitu loolee di mën a am ba malakul mawti ñëwee bay jël koo ga fala mbir may tàmbalee ba fekkee ko sun borom gërëm la ndax dafay malaayka yu fa teew yoo xam ne bu nee ñoo seet rek ñoo koy daal di laaj ñooñee bu ñu ko ko laajee ak kuréel la doon boo xam ne kenn xamul nu ñu toll ñu daal di jug rek wuti kaw kon day mel ni buur dëgg ak ci am dëgg ndam dëgg ak ci mën a bàkku dëgg mooy ka am loolee ka ay malaayka escorté yi mag moom kaw bu ñu àggee ba ci asamaan su jëkk bu ñu ubbiloo ñu ubbil leen ñëpp dal naa ruub diwa ngi doomi diwa ngi tuddee ko turam yi gën a neex ñuy jàll fu ñu dem ñu kañ ko sargal ko fu ñu dem ñu kar kañ ko sargal ko bàgg ci juróom-ñaareel ba suñ borom daldi ne dellowaatal leen ma ko ca bàmmeel ba ndax maa waxoon ne minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra dellowaatal leen ma ko kookee mooy ki nga xamante bu agsee malaaka yi duñu ko mën a laaj ndax fekk na suñ borom tontu na ko aw layam ba noppi waaye fexe ba am loolee nag mooy di am solo te loola la koy may la koy maye mooy sax ci siraatul mustaqim siraatul mustaqim nag lu jafe la jafe gi moo war a julli gu ñu ñaan ko waaye siraatul mustaqim mënta ànd ak nga jëf ba daaneel ñun la foo ko teg mënoo teg sa loxo fudd ci sa bakkan doo andib aaya doo andib addis doo andi luñ askan ci Sëriñ Tuubaa tamul dëgg su ko defee ñu bàyyi xel ni li sunu borom di mayee dafa bari waaye bari na ci mayeel yoo xam ne ay njayeel la salu yàqu ñoo ko yàq ndax almaalu wal banuuna siinatul xayaati dunia lu waay yàqule yaa ngi ko yàqule ci wut alal mbaa soxna mbaa ak say doom wax na ko ci beneen barab innama amwaalukum wa awlaadukum fitna tayit la la war ci sa bopp itam suñ borom dala koo waraloon ci sa njaboot ndax dafa wax ne xu anfusakum wa ahlikum naaram kon ab jullit day dund ci afa xasibtumu annama xalaqnaakum xabasan wa annakum ilayna la turjaxoon bu mu dund ci am fo ndax day dellu ci suñu borom te dellu ci suñu borom ginnaaw lu mënta ñàkk la fexe ba boo ca delloo mu nekk lu sell lu tedd lu neex ci yow baax na ci ndax sayyidatuna Aisha dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo waxoon ab jullit bu suñu borom gërëm day bu jàkkaarloo ak malaayika yii ñu tudd léegi bañ jël ak ruuxam bu ñu ko noon kaay ñu delloowaat la àdduna la muy tontu mooy daarul umumi wala absaan soxlawumaa dellu kër goo nga xam ne kër yi njàqare la firi jafe-jafe la kon biñ jógee foofu ci bàmmeel ak laajte bi ñu bëbba sar bi dekki amee kama badaakum ta'udun la alxuraan wax ndax boo gisee ca suuratu yaasin ba waaj jëlee yaxam yu funux ya ñëw ci yonent bi ni ko xool ma mu xool ko moom mu xañe ko ëf ko mu naaw mu ne ko kii ndax ne yàlla dana ko dekkal ni ko ah kay bis boo àggee ba mel noonu nii sunu borom dana la dekkal ba nga dekki mu yóbbul sawara kon bu nit ki gëmee ak dekki day gëm am pang am pang mooy dajale gi suñu borom di dajale jàmm ñi foofee nag fala kersay baree ndax lépp lu nit defoon bu keroogee suñ borom dana ko weer sa diggante ak ñan nga ko seqaloon ba ne ko sëriñ Abdoulaye doon wax nga ni man day sama kerse gi teggee woon ak man ca bàmmeel ba ma dem sawara ma ko gënal te xobe bu nekk suñu borom dana la ko xobe bu keroogee ndax da leen di rungu ñoom ña yoonu ci tiya ba ñu dem ba ñu ubbi leen àjjana ba ñu séen ñun leen dëpp leen amu leen fi place bay àggee ne noonu suñu borom boo nu wunutoon kër yee sax ñu dem sawara mu tane sa li ca gën a tiis te bari nag ku mu gaar te lislaam amoon ci pexe te amatu ci pexe ni ku yonent bi sallallahu alayhi di waxee dëkk ak sa dëkkandoo mu yor soxna nga yor soxna nga sàggan sàggan ba dara bàyyi ko ci yow taa ca ruuxu mi soxna soosee loola noo koy lijjanti ëllëg sa digg sa borom kon nan gën a defarwaat te gën a fooguwaat te gën a farluwaat biñ jógee foofu ci bëbëstal lu ñëw nag ci sun borom ak mu baaxam ak yërmandeem ni ma ko waxe woon ba muy bind nit dafa yabaloon malaayka ci dund da ko booleeg malaayka bi mu koy rey dafa yabal malaayka bàmmeel dafa yabal malaayka bi muy dekkal daa yabal malaayka bi muy pang daa yabal malaayka waaye am na loolu nag yàlla képp wóliwu ca kenn muy miisaan li yàllay baax baax baax baax ku ñu peeseel nga jeexal tàkk tàkk tàkk tàkk amatoo pexe dem sawara waaye ku ñu peeseel nag yàlla dogal nga des lu tuutee tuutee tuuti ba yées sara nga xam ne mel ni mel ni ci jaww ji amul doole ju ko aj amul doole ma ju ko ajji yéen ma ne suñu borom mën na laa dabaatal nga dem àjjana kon nan góor góorlu ba peese ba lu bon bon nu desal fa dara tayit peese boobee itam daf kay defe ci place bu doy waar ndax wa in minkum ila waariduha kaana ala rabbika hatman maqdiya yoon dafa nekk fii woo xam ne suñu boroom nag li ñuy wax ségrégation moo ko dàq mu yoon wi ñu wax siraat mais ñu la ko ci waaye li ca dëggu nag mooy ni ko sëriñ bi bindee am na ñoo xam ne bu ñu leen yabalee ñuy sóobu ca yoon woowee daañu ko fekk mu gën a sew kawar gën a ñaw jaasi dàq yëngutu jaan ju mer tey itam ginnaaw boo julee gee lay doon li su ko def bëccëg de ndax làmb tool la yóbbu am na jëmm yooyu daañu leen ko yaatal ba mu toll ni sebra am xam ne daañu ko yaatal ba mu toll ni ñoo xam ne ko yaatal ba mu toll ni mètre am ñoo xam ne ñoo xam ne la gën a gaaw la leen suñu bon de mooy dañuy mel ni melax am ci ñoo ne bii dañ leen di bàyyi ak seenu tànk kese nag am ci ñoo xam ne dañ leen di may ñu seeni jëf mel ni fasunaaru góor ñu war ko ñeem seeni jëf mel ni mbaam ñu ñu war ñeneen ñi ci des nag ñu di leen diidi ci seen i xar kanam ndax mënuñoo ñàkk a dem te amuñu tànk leen yóbbu kon yàlla mi la woon tànk bu ba doxloo kanam mu dox bu keroogee nag nga xam mbaaxu suñu boroom ndax dana woo diw mu ñëw teew mu ne ko yaa defoon nangam mu ne waaw yaa defoon nangam mu ne waaw yaa defoon nangam te lépp di loo xam ne lenn lu ci mën naa alage suñ borom ni ko ba nga koy jëf xamoon nga ko ma xam ko ma la ci àdduna sama suturu soose na duma ko xawi tey jéggal naa la demal aljana waaye nag suma ma nun a jilla fi na taqaw nan fexe am taqawaa muy ak ragal yàlla ku am ak ragal yàlla suñu borom mën na la musal foofee nu wattandi ko nag bokkaale ak tooñ ndax wa nasaru salimina fiha jusiya ku ne ci ak tooñ wala bokkaale bu wutu da nga fa des su ko defee nag li ci des di bañ jugee ci yoon woowee ñaari kër yi kër gi di aljanna kër gi di safaan ba gii di aljana juróom-ñetti kër la gii di sawara juróom-ñaari kër la boo demee alxuraan ba mu koy nettali kee daf ne xatta isaa jaauha futihata ñu jëm sawara moom bu ñu àggee waaw sax xaju fa ubbi fa saasa daal dugg fa saasa mbugal ma tàmbali du dagg ñu dem àjjana mooy moom ñoom la dugal waaw wa ni ndax waaw xaj dafa jàmm moom yéexu kon yàlla nañ fa dëkkal Serigne Touba ca kër ga naan Touba mu dëkk fa ak rasulullah sallallahu alayhi kon noo ngi jëlaat kàddu yu nuyoo ak siyaar ak ndokkeel di ko jagleel kilifa dëkk bi di Serigne Cheikh Khady di ko xam ni fonk nanu ko ngir dan ko war a fonk waaye nag nit wu yàlla ku ne dafa am loolu yàlla na too saa soo doxee ba gis ku ñu leneen nitu ko sëriñ saaliw la gëmut ku mooy sëriñ saaliw fonk naa ko ngir sëriñ saaliw lool sëriñ bi liggéey loo na ma ci moom ay yoon it ma liggéey ko ci dalal ko andil koy yëf andil koy wax noo ngi koy ñaanal mu boole yàgg ak wér ba ci jëmm ji fi nekk di xalifa sana di murid nun de xamuñu ku ko man mbaa ku ko gën ci sëriñ Saliou ndax daawuñu gis ma toog fukki fan mbaa ay gis te dikku ci sëriñ bi te bu daan dikk waxuma la sax kayit ga waaye weccat wa da koy indaale fii mu ne boo demee ca kër sëriñ bi ay picc nga fa yoo xam ne ba nga koy yónnee sëriñ bi sëriñ bi def caa yónnee waat neen laajal leen ma ko lu mu ci jublu mu ni dama dégg ni baax na ci kër talu baax ci kër lu ne këram la war a ne kon nañ ma may ma daaneele kàddu gi ci kàddu yi Serigne Saliou waxoon ne Serigne Touba ko wax Serigne Saliou dafa wax ne Serigne Touba na nit ku ne suñu borom na la ak sa biiru bopp bi ba mu doon moom mi la ko jox warul na la sa biir bàmmeel nay sa ndax loo ca defut doo ko ca fekk kon yàlla na suñu borom jéggal ginnaaw bu mu nu jéggalee yàlla na nu yërëm ginnaaw bu mu nu yërëmee yàlla na nu gërëm te àtte na ci ak mbaaxam ak yërmandeem akum jéggalam te bañ noo àtte ci sunu doyadi ak sunu ñaawal ak sunu bakkaar sunu borom yàlla na nu defal fan wu gudd ci ak topp yàlla te saxal nu ci ginnaaw sëriñ bi ci biir ak biti nuy baaxlu la mu baaxal te lu sëñ bi woon ginnaaw nu woon ko ginnaaw sunu borom yàlla na def ci suñ jëmm yi ak wér def ko ci sunu njaboot lépp loo xam ne yaakaar nañ ko ci yàlla yaakaar jooju yàlla na dëggu te dikkanu ci sëriñ Touba ndax sunu wasaay lépp ci sëriñ Touba la lépp loo xam ne ragal nañu ko yàlla na ragal ga doon sunu cër ca loola bu ñu ko dégg wuñ ko gis yàlla mën na ko yàlla na ko def kon mbokk yi ñoo ngi leen di wax kullu amin wa antum bi xayr wa salaamu aleykum wa wa barakaatu sëñ Moustapha ci kàddu yooyu nga xamante ne moom la jot li te mu jóge nga xamante ne moom la def fii ci jumaa ji xam naa ne kon damay jox ñi nga xam ne ñooy tontu laaj yi jëm ci wàllu fiqh su ko defee ñu tontu laaj yi nga xamante ne jotoon na feeroot ci ay mbokki jullit sàkkoon ñu leeral leen ko bala ñuy ñëw rek ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan wi nga xamante ne moom la Sëriñ Saliou Sy doon waxtaan. billahi min ash-shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu kii mu ne day laaj ndax jàkka joo xam ne dafa dend ak ab baalukaay lan la ci islaam wax auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin jàkka ju dend ak baalukaay dañu xool ndax jëmmi fan def baal ba ab jullit moo ko moom wala moom su fekkee fan def baal ba ab jullit moo ko moom ab jullit nga xam ne def lu mel noonu araam na ci moom ba léegi mu nuyee ko ñeneen ñu def ko araam na ci ñoom mu jaay ko koo xam ne barab bu mel noonu muy barab bu ñu fowee nde bu ci daray caaxaan nekkoon amaana kon ngeen ko ci dégg waaye nee na na ko boppam xam ne daray caaxaan nekku ci ba tax na ñu ngi ciy ànd ak yéen suñu seex nee na itam bokk na ci li ko gën a neex ci jataay bi tam ngeen koy jot bennoo gi nga xam ne bennoo ngeen ko def ko seen bopp sàmm gi nga xam ne moom la war a sàmm njaboot bi Cheikh Ibrahima Fati euh, yilif tamu ne ca bopp ba nii ngeen def daf koy dimbali ci sàmm googee ndax fekk ngeen tool bu mu war a bay moom Serigne Cheikh kenn ku nekk ci yéen dagg ci aw sasam bayal ko ba mu set ba tax nee na mi ngi leen ciy gërëm leen ci sant xéewal yi nga xam ne indi na ko fi itam te xéewal yi mën a defar mbooleem fa weer wi tàmbali ba fi mu yem nee na itam daf koo def ngir dundale ko weeru koor daf koo def ngir xam ne yëf yi du yéen waaye moom dafa gis boppam ci biir xam ne bu fi borom daaru mu nekkan da ciy jàpp ak loxo loolu moo tax mu sëñ Cheikh daal nee mi ngi leen di ñaanal fépp fu ngeen bëgg seen mbooloo mi àgg fa muy mu asasul wafa suñ borom àggale ko fa te lépp ànd ak mucc kàddu yooyu daal la waxoon ne bu ñu ñëwee nañ ko fi jot mu ne itam mi ngi leen di jox ndigal moom sëñ Cheikh ne ñuy bàyyi xel ci kàdd yu mel ni ci jataay yu mel nii ak rawatina weeru xool yi ak bépp jotaay bu ñuy defee lu baax ci fàttaliku way dawlu moo xam ne ne bu ma ñëwee fii naa leen wax ne ñi nga xam ne suñ borom dogal na ñu doon dund ci lislaam ak fuñ fi mën a ne ba nekkatuñu fi ñu leen di fàttaliku ci ñaan nee mi ngi leen ciy jox ndigal fu fi waaye mën a nekkeen ba yóbbaale sëñ Cheikh nee na mi ngi leen di sant bu baax di sàkku ci yéen itam ngeen ñaanal nee mi ngi sàkku ci yéen ngeen ñaanal ba li nga xam ne moom la bëgg liggéeyal borom Daaru Muxti bëgg koo liggéeyal Sëriñ Tuubaa te mooy bëgg koo liggéeyal lislaam suñ borom boole ko njaboot borom daal Muxti ak mboolem ku dib jullit ba ni ñu ko bëgg rek mu amee ni nee daal mi ngi koy sàkku ci yéen mu ngi leen di ñaanal bu baax di ànd ak yéen ci jataay bi ni mu ko wax waxee ci njalbeen nag bi may wax wax na ko ay yoon kon itam duñ man lu may wax ko ay yoon mu ne daal jataay bii daal mi ngi jox ndigal képp koo xam ne wóor na ne maanaam boo gisee baax def ca sa loxo jataay bi mi ngi lay jox ndigal nga ci sa kon sëñ Cheikh lool la waxoon ne nañ ko jottali di leen sant di leen gërëm wasal nañ fa bàyyi jàkka ja dem ci beneen jàkk bu dee amuñu pexe ci dindi baal boobu ki mu ne ki nga xam ne waxtu julli dafa jot mu génn ci baaluwaay bi dugg sa jumaa ja jàkka ji di julli lu ci sam wax waaw moom de bu fekkee sominee ci moom rek ak julleem dana baax wax nañ ne sax loolu màndargam gëm yàlla ndax julli mi nga xam ne mooy ñaareelu ponk ci juróomi ponk lislaam yi ponk bi ci gën a dëgër lool mu jóge ci barab yu mel noonu di barab yu mooy yàlla dara ci ak ngëmam maanaam dara ci ngëm des ci xolam ba mu waaxu jubari di jullikaay ba loolu tawfiix la waaye nag moom bu fekkee dara yu daa nekk ci moom du mën a waaxu rek dal di julli ki mu ne ndax jullik fay faat des na ko li xamal wala léeg-léeg jullit farata rek la ñuy noddal ak ay jullit sunna wala naafila kenn du ko liqaam ki mu ne ki mu ne koo xam ne dafa faatu bàyyi fi doom ak soxna bàyyi fi doom ju jigéen ak soxna bàyyi na nag ay kër bàyyi na fi kër ak ay bagaas mu laaj ba xam ndax jigéen euh, doom ji dana ma donn kër ga wala koo xam ne dafa faatu bàyyi fi doom ak soxna bàyyi na nag kër ak yeneen mbir yeneen bagage mu laaj ba xam nag ndax doom ju jigéen jooj dana mën a dondu kër maanaam ki faatu bàyyi doom bu jigéen ak soxna ñu wax rek mooy doom bu jigéen ba dana doon nit yi soxna sa dana doon sumun léegi nag euh, kër ga ak bagage ya kër ga dañuy xayma rek ñoo xam ne waruñoo doon lu tamaanu lañu xool ñu xayma ko suñu xaymaa nangam la war a jar su neexee jigéen ja mën na koo jënd maanaam bu neexee doomu jigéen ba mën na koo jënd su neexee soxna fa mën na koo jën waaye ma nee su ta wax nag ne faaw day féete ci ki mu ne ndax dana dagan mu ànd ak jigéen joo xam ne daganu ko waaye nag dafa nekk ci yéene takk ko te diirub li muy ànd boppam mën naa te mën naa assuré ba du moy muy laaj ba xam ndax dañ naa ànd ak moom di ko labat déedéet daganul de maanaam bépp ànd bo maanaam gépp jigéen goo xam ne nekkut ab aramante te nekkut soxnaam dëgganul mu wéet moom li feeg nag demul ba nga xam ne dafa dogg ci ñu may ko ko su fekkee dafa dogg ci ñu may ko ko it la muy a xool ci moom mooy kanamam ak ay téngam waaye du tax mu sañ a wéet ak moom wéet bu yàgg baa mu tax mu sañ a xool ci moom lu mu wartoon a kon mu ànd ak moom daal ànd bu yàgg ngir ne daa bëgg ñu may ko soxna rek dëgganul jàng rek jublu kii mu ne day laaj ndax dagan na ci kenn mu tàmbalee ab kaamil ci riwaayatu imaam Wars motle ko ci riwaaya bu Hafs waaw wax nañ ne bu fekkee ci jàng juróom-ñaari jàng yépp sax boole leen jànge noonu dagan na waaye gënut su fekkee bind gi nag moom maytu gi moo gën lool ndax su jaxasee ñaari jàngin yu bokkul bu ko bindee noona day daal di indi weneen jàngin wuleen juróom-ñetteel te bokk ci kon du ko saña binde bindin woo xam ne day binde lee xafsu lee mu binde ko war su dee ci jàngin gi nag moom dagan na ki mu ne ndax dana dagan ci koo xam ne azakay juri kër daf koo war mu rend ay gàtt xëy na seddale ko ndax ngir asaka ja wàcc wàcc ko déedéet faaw daa war a xool la xam ne moo war a génn rek génne ko jox ko ñam ko war a jox ñoom ñam ko war a jox nag bu leen neexee mën nañ koo séddoo bu leen neexee man nañ koo jaay séddoo jëgg waaye moom mi war a génne asaka ci jëm koo rey ki mu ne ndax dana dagan ci ab sëriñ mu jël àddiyee joo xam ne dafa tukkee ci alal ju xaram leen ni alal yi eh, yoo xam ne ki ko jox ci njaayum sàngara la ko jële wala yeneen yu bokk tëgee ci xaraam yi wala alal ba bawoo ci musique mbaa yoo xam ne yu xaraam na ne araam ko may mu na alal ji fam bàyyi koo araam na araam yi joxe mën naa am mu bàyyi koo ci lu araam mën naa am mu bañ a bàyyi koo ci lu araam su boobaa kon lay tax mu araam mu jël ko mooy mu wóor ko ne lii mu koy jox cala araam la bokk waaye fekkee xamul ndax lii mu koy jox cala la bokk wala bokkut cala araam na mu jël ko ndax li ñu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana yi te yahood yi ñoo gën a ñeme ci lu xaraam ci mboolem doomu aadama yi waaye moom yonente bi da ci daan maytu lu xaraam la kon daal ka koy jox a ja tey liggéey lu araam su fekkee wóor na ko ne lii mu ko jox ca la araam la bàyyi ko daganul mu jël ko su fekkee mën naa am bàyyi ko wul ca araam nag dagan na mu jël wallahu a'lam kon ñu fàttali ne laaj yi mbooloo ñoo ko gëstu ba noppi topp ko ba mu wér ñu jaarale ko ci ku mel ne sëriñ Abdourahman mu saytu ko ñu doog a ñëw fii di ko jàllale wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu laaj boo xam ne muy laaj bi doon laaj ndax lebal na fukk ak juróom-ñett nga fay ñaar fukk ni ko benn société di defee ndax dagan na booba nag dañ koo tontoo woon ci nim binde noonu rek mel ni ku la lebal xaalis fukk ak juróom-ñett nga war koo fay ñaar fukk ñu ne woon ribal fabri waaye gannaaw bi ndeketi kooka lim jublu mooy lu mel ni lebal la crédit fukk ak juróom-ñett noppi fayu ci yow ñaar fukk loolu mënoon naa dagan su fekkee kii leb ci boppam xam na ne fukk ak juróom-ñett lañ koy lebal te ñaar fukk lañu fayu ci moom waaye daa am leneen loo xam ne moo koy araamal mooy yow mi nga xam ne yaa leb bi mën nga koo bañ a fay ndax boo root woon carte ko lebe woon dootuñu ko a fayu ba léegi mën nga koo leb teg ko keneen ñëw jël ci jënd ci ñu fayu ko moom kon bor bi mën naa am nga leb ko te doo ko fay keneen fay ko mën naa amit nga bañ koo fay ba faw loolu mooy indi araam nga waaye ribal xadri gën ko ñëkkoon a àttee demewul noona wallahu a'lam billahi min ash-shaytani ar-rajim bismillahi ar-rahmani ar-rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman jërëjëf ci ñi doon tontu laaji fiq yooyu ñu ngi nuyu mbokk jullit yépp di leen ziyaare ci weeru tedd bi di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu gannaaw loolu itam sëriñ Saliou Sy waxtaan wi nga xam ne def nga ko te muassasatul Wafa'i bi huquqil iman sàkk woon ko ci yow nee na ñu ngi lay sant cant gu kawe seen jot te it waxtaan wi defe nga ko nañu ko bëggee woon nañu ko séentoo tam lépp am nañu ko ci waxtaan wi nag am gi mu am solo tax na ba laaj yi bari na lool waaye dañ ci tànn yenn ci ay laaj tontu ko ndax waxtu wi li ci def bareetut kii mu ne sëriñ bi day laaj nee na tiit tiiti bis penc yooyu nga xam ne moom nga doon wax ak jaar jaar yooyu nga xam ne tudd nga ko nee na ba xam nun murit yi mbaa nun bokkuñu ci jaar-jaar yooyu ak jafe-jafe yooyu. waaw am na taalibe bu ma sa bind sëñ bi leetar rek ñu ko suma diggante ak bàmmeel moom bañ ma laaj rek musiba am boo ko sëriñ bi tontu daf ko ne yow murit saadiq bi ñooñu di laaj ci bàmmeel xam gi ñuy xam sa sëriñ lañuy doyloo ba duñu la laaj waaye nag kan mooy murit kan mooy saadiq murid saadiq mooy ku jub te jubal te sax ci siraatul mustaqim ne ci dëgg te génn ak neex jërëjëf kii mu ne itam day laaj ba xam ban teqale nga ko mën a teqalee diggante barzaq ak àdduna ak yowmal xiyaam ban teqale nga ko mën a defal ci diggante ñett yooyu adduna dafa yóbbaale boppam ndax mooy dundu gu suufee koo seen muy waaxu wéy rek mi ngi ci addunaam saa soo xamante ne génn na adduna génn na adduna bar nag mooy diggante mooy ki dee te de dekki amagut mi ngi ci bar bu ñëpp deexee itam nga xam wal nañ battu bi ba ba ñuy dekkal diggante ba bépp bar sax lu romb loola nag mooy yomal xiyam mu ne itam ba tey ndax dunduk barzax googu moo àdduna ñoo yem nee na nga leeral ko ci foofu diggante boobu ndax dundu àdduna ak barzax ñoo yem dundu barzax ñi ci am tawfeex dëgg nga xam ne kenn du ñoom mooy son daaw yi nga xam ne dañoo xeexal ba ñàkk seen roo ñooñu dañoo wax ne seen roo ya ñu ngi ci biir jox moo xam ne ma nga ca aljana di ca ak ñeneen ñi nga xam ne ñooy leen biyaaw yi ak mursalin yi am na fu ñu tollu foo xam ne keneen fekkuleen fa waaye ci xaamatu naasi nag kaca nar texe dafay mel ni ci nelaw rek lay ne yoo xam ne la ko neex lay gis lu gis du ko naqari di ko yëg ka nga xayante ne bi texee dina it ne ci mbugal ak fitna waaye am taku jub jërëjëf ba tey itam kii nee na day laaj gannaaw dangaa bokk ci ñi àndoon ak Serigne Saliou nee bi fi Serigne génnee jamono nee nan la def ci yow ak génn gi mu génn jamono noo koy jàngatee génn gi jamono ni ma koy jàngate mooy génn jamono rasulullah sallallahu rek laa ko mën a jàngate ak bu si Ahmadou nekk na fi ne ca la gën ba sun borom jël ko yóbbu ko ca la gën na ma ko war a jàngate nag gàtt na lool ci émission bi ndax toog naa moom mu waxtaan a man ci waajtaay yëkkati alalam jox ma ma tàggu ko tukki te jaaxle naa ca ñetti fan laam Afrique sud mu nelaw ma dellu te ba may dem jox na ma alal ju ma mës sa jox waaye moom nitu yàlla la woon ku doon dund ci yàlla nekk fi fi ni mu gënee ba suñu borom jël ko yóbbu ko ca la gën gise naa ci it ne kuy jiite nit koo mën a doon war ngaa bàyyi xel jikkoom ji nga xam ne ci yonente bi la ko jëlee mooy nooy akuk dal akuk laabire akuk yéwénal xajoo lu ne di xàjji ndànk te bañ a fitnaal noonu alquran waxe walaw kunta fartan xalisal xalbi lan faddu min xawlika jërëjëf ci tontu boobu ba tey itam kii ne day laaj ba xam amul ak ñaan goo xam ne day musle ci tiiti bis penc yooyu nga doon tudd léegi bu amee ak ñaan goo xam ne mën naa musle ci tiiti bis penc yooyu nee na nga dimbale ko ci gi nu waxoon léegi rek lañ koy baamulaat ndax ci mbindum sëriñ bi lañ ko jëlee mooy ñaar ràkk yooyu diggante bi ñu sa gee ginnaaw faatiha mu jàng lixlaas damaa fa ne ginnaaw faatiha mu jàng inaa sol naa benn yoon lixlaas juróom-ñaari yoon falax li naa solu ci ne benn yoon bu sëlmalee mu wax baat yi gàtt na ko allahumma inni astawdi'uka diini fa'fas 'anni fi hayaati wa inda wafaati wa ba'da mamaati ma doolil ka ci nag gépp xasida bu ñuy tudd gu sëriñ tubaa lépp loo ca fas ci ñaan attan na ko man na ko te loola taxoon na sëriñ bi def ba tey itam muy laaj ne ndax rammu dana am ak kañ lay am ramm lu am la ndax ginnaaw sallallahu alayhi wasallam wax ne Seydina Usmaan dana woon na leen kon ku ne xam ne ramm lu am la waaye amin wa nag lu ma tabax xel la kenn mënta ramm ku yàlla bëggut koo ramm kon nag fexe ba yor jikko joo xam ne yàlla dina bëgg ñu ramm la moo gën a wóor ndax suñ borom kat sa imsatu yaxate daana wax ne ci Sëriñ Tuubaa ko jëlee mu ni ko boroom xam-xam yépp ak adduna sépp ba ndaje ci bëgg yàlla far genn li ci lim bind du ko def ginnaaw suñu borom du far li mu bind kon yaakaarum ramm ak di ko ñaan ak bëgg ko ak yaa ak doyloo ko baax na waaye nag xool siraatul mustaqim aw ca mooy tax nga jot ca moom jërëjëf ba tey itam kii mu ne ndax ab jullit dana dugg sawara ak itam yërmande yàlla nan la koy doxalee foofu muy alaaxira ndax ab jullit dana dugg sawara ak yërmande yàlla nan la koy doxalee alaaxira boo demee ci risaala ci njëlbeen nga ba ñuy jàngale dañ laa jàngaloon ni nanga xam ne jullit bu dugg sawara yi dana ca génn ginnaaw amoon na lu toll ni sarra ci ak ngëm te naaru jahannama foo ko gise xaalidina la ci yàlla teg te xeetu muhammad a ko tax a jóg kon sawara moom yàlla na nu ci yàlla musal waaye suñu borom xaroon na ko rek ngir ñi nga xam ne ñu nar a texee di lañ ko texee di ku ne ca nga bokk wu gën a sedd wu gën a way foo wi nag moom lañ tudd di jahannama mu tax julli ñi jóg yeneen ni ci des wala yasubilaay yéefar yaa ko tax a jóg waaw yërmande suñu borom yërmande suñu borom nag doxalin gi boo ko xoolee ko rek gis ko ginnaaw yow lu toll ni sara bu nekk ci sa xol ci gëm bu la yàlla dugaloon soo rek bu la ciy génne dugalaat la aljana kooku moom yërmande féetewu ko kaw ab jullit du ca sax kii itam nee na gannaaw ba mu rafetloo waxtaan wi di sant bu baax nee na wax nga ci sa biir wax diggante waajur ak doom maanaam ni doom di toppee way juram mu ne nag ndax way jur wi nga xam ne way jur wu jigéen wi nga xam ne dafa teqalikoog way juram wu góor ca jamono ya muy nekk ndaw nee na way juram wu jigéen woowu am jeneen góor ju ko denc nee na naka lay mën a doxalee naka lay mën a rafetalee digganteem ak digganteem way juróom wu jigéen wii te fekk boobu moom xolam mayu ko muy nangu way borom këram bi nga xam ne moo denc waay juróom di ñëw ci kër gi maanaam nanguwut wut way juróom bu bees bi nga xam ne moo denc eh, way juróom bu jigéen bi nangu wut xolam mayu ko muy ñëw ci kër gi naka lay mën a rafetalee digganteem ak digganteem ak way juróom bu jigéen woowu islam waajal na lu ne ndax ñu wax ne alxadaanatu lil ummi nday mooy yor loolu nga wax nag fiir googu ci gone yi ku sa soxna tas rek karim koo takk say doom day bañ waaye ginnaaw nday moom moo mënoon a yor fekk muy sëyi bu sëyee ak ya yor wàcc na ko ah, laneen da ca def mooy biir ba mu ko mën a gis mu di ko gis rek waaye dëkk mu mënatut am ginnaaw jëkkër ja xajoowu ko te yaay ji sëyi na xaq yor gone gu jigéen gi dafa wàcc yaay ji soxu na ci keneen jërëjëf ba tey itam laaj bi xam naa rotoon na sànq nee na nga fàttali ko ñaari rakk yi nga yi nga waxoon sànq ne dañ koy julli diggante timis ak gée ak ñaan bi du doy baamtu la rek ndax ci mbirum sëriñ bi lañ ko gisee mu wax ne diggante timis ak gée da ngay julli ñaari rakk ginnaaw faatiha inaam sol naa benn yoon lixlaas juróom-ñaari yoon xalaxeeg naa sulu ci ne benn yoon bu sëlmale mu wax allahumma inni as'aluka diini xafasu alayya fi hayati wa inda wafati wa ba'da mamati